ndax moom mooy kii gindiwaate maanaam dafa am loo xamante ne euh, daan ci ñëw léegi insha allah taala mu ne kon mahabbatuhu ak bëgg ko sopp ko sopp yonent bi day sallallahu alayhi moo gën lépp yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam nee na laa yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan naas ajma'in ci yeneen riwaayo yokk na ci maalo ji kenn ci yéen du gëm dëgg-dëggi ngëm lu dul ne man yenent bi sallallahu alayhi maa ko gënal ay doomam maa ko gënal ay way juram maa ko gënal wa nafsi yi ak boppam ak alalam tamit maa ko gënal te maa ko gënal lépp maa ko gënal nit ñëpp Seydina Omar nag radiyallahu anhu maam ci xissa bu siiw boobu ba mu ko ko waxee yenent bi sallallahu dafa ñëw ne ko bon yenent bi nag sallallahu dégg naa li nga wax yaa ma gënal sama alal yaa ma gënal samay doom yaa ma gënal sama njaboot samay jabar yaa ma gënal samay wayjur yaa ma gënal sama alal yaa ma gënal sama lépp mais nag wax dëgg yàlla dëgg dëgg nag sama bopp nag gënalu ma gën non non non maanaam comme li wolof yi di wax sama bopp ba la gënal nag du bañ laa la waaw wax dëgg yàlla nag sama bopp nag wax dëgg yàlla nag moom la gën a nag bon yor na maanaam sauf que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañu ko déedéet kon yow sa ngëm dëgëragul sa ngëm wéragul parce que balaa sa ngëm di wér dëgg dëgg il faut que man ma gënal la yow sa bopp mu ne ko waaw léegi de yaa ma gënal sama bopp maanaam borom subhanahu wa ta'ala dafa dafa sotti ci xol bi leer. ci saasi bu tax mu gënal ko boppam te loolu dëgg moo ko may sincérité moo ko may maanaam le fait que mu taxaw sincèrement wax dëgg yàlla bon c'est vrai yaa ma gënal lii lépp mais bon da sama dëgg rek laay wax quoi man man nag man man sama bopp nag moo ma la gënal yow. sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko mu ne ko mais mais ba mu ko waxee ne ko ah kon de gëmagoo. borom bi subhanahu wa ta'ala maanaam barke wa kàddu googu mu wax ak yeneen bi sallallahu alayhi yàlla dafa xotti xolu yéen xolu Seydina Omar radiyallahu anhu sotti ci leer bu tax mu gëm ni léegi nag mu xam ne ndekete maanaam moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom bopp moo ko gën a te lii moom mooy seen doxalin mooy doxalin saxaaba yi radiyallahu anhu mais gis ngeen doxalin bi lii Seydina Aboubacar mu su cee jaar loolu bokk na ci li Seydina Aboubacar radiyallahu anhu rawee ñeneen ñi. mooy mësta jaar ci étape boobu moom naka jekk yenent bi naka mësa gënal sallallahu alayhi wa am na exemple bu yéeme bu ko daloon mooy bi mu ànd ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu mara ñu am ndox mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa dafa naan ba ma màndi maanaam yenent bi dafa naan ba ma màndi man xam nga ñaare loolu duy faral di am maanaam boo naanee wax dëgg yàlla man bu ma maree yow nga naan yow yaay màndi mais nee na yent moom bi mu naanee moom moo màndi euh, lu mel noonu buñ jëlee exemple mbëggeel gi ñu joxe woon exemple sànq day dal jigéen ñi ñaare bu ñu toggee toggal seen jëkkër wala ku ñu bëgg rek toggal ko ba taajal ko ba tegal ko ba muy lekk ba ñu gis ne kooku suur ne da ngay gis ne moom sax daanaka da ciy xaw a suuraale sallallahu alayhi barke la kóolute la sécurité la te yërmande la te day solal ci ay leer képp koo xam ne rafle ngay leer loolu la Cheikh Hadj Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu wax euh, kon maanaam bëgg googu nga xamante ne moom moo am maanaam euh, moo tax mbëggeel bu bu wéeree ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam léegi loolu dal sayyidna Omar masalan radiyallahu anhu nan la mën a manifesté woo maanaam yow mën nga ni noo ko na Omar kat la affaire boobu arrivé mais léegi ñun nan lay manifesté woo ci ñun ñun ni muy manifesté woo ci ñun mooy liñ doon wax léegi rek maanaam sa lépp yow ngay annulé pour bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam remplacer loolu mooy lan loolu moom mooy man de naturellement euh, nangam bii de dama kaa bëgg man man dama kaa bëgg maanaam lu xaraam la mais dama kaa bëgg masalan euh, exemple rek laay joxe damay mees damay meesu mais bu ma xamee ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ko à partir de désormais bañ naa ko man man sama bopp bañ naa ko dootuma ko defet parce que yonent bugg ko sallallahu mooy lan mooy moo ma gënal sama bopp loolu mooy moo ma gënal sama bopp mais loolu jël ko ci mboole bi nga xam ne dafa xaraam yi nga xamante ne ay farata la tamit moo amee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nii lu ko bëggee noonu laa ci taxawee parce que tout simplement après boo risque yi ma ciy fekk lan moo ci nangam lan mooy conséquence loolu après man réglé wu ko man li may toppatoo mooy nan laay ba mbir bi jaar ci ni nga xam ne noonu la ko yent bi bëgg salaa salaam bëgg naa kër masalan damaa bëgg kër comme ñëpp comme ñëpp mais nag munuma dem ci banque bi def fa crédit parce que dañ may lebal riba du ma ko def parce que yenent bi bugg ko man bàyyi naa ko parce que yenent bi bugg ko moo ma gënal sama bopp samay intérêt lay compromettre pour ay intérêt moom te amul intérêt ci man sallallahu alayhi wa amul intérêt ci man yaa ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhyikum ee eh, yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu alquran la leen yàlla wuyu yàlla ak yeneen taam bi su leen woowee moom maanaam ñaar la tudd muy yàlla ak yenente bi saa alayhi wasallam mais singulier la wax su leen woowee moom mooy lan mooy woote bi yàlla bi sallallahu alayhi mooy woote bi yàlla yàlla waxul lu yenente bi waxul sallallahu alayhi wasallam parce que tout simplement daf leen di woo kese li maa yox yikum ci lu leen di dundal lu leen di may dund àdduna ak alaxira dund gu sell dund gu dund gu baax lu yenent bi bëggul bëggul buggoo maanaam noonu lay manifesté woo ci nga ne xamee ne yow yegg nga niveau bi nga xam ne yeneen ci bee la bëgg moo la gënal sa bopp mais bu fekkente ni ndikki kese ndikki rek mënuma ko perte parce que tout simplement yeneen ci bi sallallahu alayhi euh, maanaam instant bi nii il faut ma ndikki te li ma nar a ndékkee yeneen ci bi sallallahu alayhi nee na buggul nga ndékkee ko waroo ko ndékkee baaxul dafa xaram yow nga ne non mais non c'est que il faut ma yow moom yow yow sa bopp moo la gën a yeneen bi moom sallallahu alayhi wa mbir mi noonu dong la demee képp kenn mën na koo natt ci boppam képp kenn mën na ko natt ci boppam kon mu ne kaza naka noonu ittibaa topp topp goo xam ne topp gu wommatu rek lay doon maanaam gis nga bu la policier bi contrôlé ba pare daane monsieur suivez-moi maanaam mooy topp ma loolu mooy topp maanaam même da nga gis oto bi ngay dawalaat xam nga léeg-léeg la nga gis ah monsieur suivez-nous maanaam euh, ñu contrôler xool ni si ndax sa euh, kayitu oto jaar na yoon wala am na loo waroon a soppi soppi woo ko assurance bi baaxul nangam. Euh, policier bi na la monsieur suivez nous daal di dawal oto moom dem gis nga yow topp gi nga topp policier bi noonu loolu moom mooy ittibaaw maanaam amoo ci coobare yow neex na la ak neexu la moo ci yem nee na la ñëwal dangay ñëw te amoo choix ci ñàkk ñëw loolu mooy topp loolu nag moo ñu war ci yeneen bi salaai moo tax mu ne noonu la waree ñu topp allazi lépp loo xam ne yàtti dikke na ko minal umami ci sunna ci ay sunnaam maanaam ay doxalinam baatu umma day tekki maanaam umma pluriel la ci umma umma dafay tekki aw yoon mooy comme nii inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna ñun de danoo fekk maanaam Euh, borom bi dani subhaanahu amul benn yenent bu ñuy yebal lu dul su ñëwee gaayam ñëw ci doom <laughs> dañ naan ko euh, inna wajadna abaana ala umma ñun daal danoo fekk sunu maam yi ci aw yoon sunu bàyyi dañ fekk ci aw yoon wa inna ala atharihim muqtaduna te ñun nit seeni jeexital daal la topp rek maanaam aaday maam yi xam nga diine ji dëgg la waaye nag aaday maam yeet baax na ndax maam yi liñ fi bàyyi mat naa topp nangam nangam loolu waxu caaxaan la wala ñu ne man mënuma jàpp naa ne daal nit moom mënta gën baayam mënta lu mu topp li baayam ak maamam yi nekkoon daf cee war a nekk loolu mooy dëgg mais loolu du dëgg yow mais loolu exactement moom la yéefir yi la doon wax ñun suñu maam yi ci lii lañ leen fekkoon te dañoo war a topp loolu euh, bi ñu tollee ci place bi maa ngi koy fàttaliku ci bi biñ mujjee waxtaanee thème bii fële ci Montpellier dañoo joxewoon exemple exemple li nga xamante ne daan nañ ko gis bi ñu nekkee xale waaye léegi gisatuma ko saa moroom yi en dama daan seetlu ne ñun biñ nekkee xale sans morom yi maanaam ak ñi yor sama maanaam yor sunu âge jamono ji ñun maanaam fekk boobu sunuy morom maanaam ñun sunu sunu papa yi laa bëgg a wax quoi ak sax suñu morom yi ñun xale yi daan nañ sol caaya caaya fi mu toll gone yi xamatuñ ko. <laughs> yow mag nga de <laughs> yi ngay wax yàgg na de. <laughs> ah mais léegi mais gisatuma ko ci suñu moroom yi wala loolu bokkul ci li fi maam ba baax lu tax ñu soppi ko parce que enragé wuñu ñi ma xamoon jamono jooju ñu dëkkoon ci néegu ñax ñépp ñi am possibilité soppi ko soppi nan ko xanaa bokkul ci li fi maam yi baax wala boog bu ñu arrangé kese la ñuy wax ne ñun li fi maam yi baax duñ ko fi baax duñ ko duñ ko toxal xam nga am jullit mooy lan koo xamante ne du déglu lu dul yàlla ak yeneen tam sallallahu alayhi wasallam benn situation su présenté woo benn question lay posé wu du posé wu deux questions du déedéet amul deuxième question benn kese la. lan la yàlla bëgg ak yenentaam bi sallallahu alayhi wasallam ma def ko lan la yàlla ak yenentaam bi sallallahu alayhi wasallam di bañ ma sori ko boobu question lay posé amul deuxième question yi gës yëpp ay ay maanaam c'est accessoire du sax secondaire dafa accessoire umma baat bi day tekki jamono comme naan wat dakara baada umma maam dafa xalaat ginnaaw benn jamono ginnaaw diir umma day tekki peuple hmm? et cetera euh, comme topp yeneen bi sallallahu war loolu nag laxal alaamaatu لها العلامات قالوا إنا أعظمها استعمال سنتي هي من جود bi xadimi mu ne laxaa ñeel na mbëggeel googu maanaam mbëggeel bi parce que tout tourne autour de l'amour parce que mbëggeel moom mooy lépp parce que justement topp googu war ci yenent bi sallallahu alayhi ko am saa nga bëgg ko mbëggeel gi nga xamante ne moom mooy bi tax ñuy wax parce que su mbëggeel gi dëgërul rek du la ko jaral maanaam pour mu jaral la ko il faut nga bëgg ko moo tax ku la jàngal ni ngay bëggee yonent bi sallallahu alayhi may na la lépp may lépp laxaa ñaan la bëggeel ay mandarga xaalu wax maanaam boroom yu mag yàlla yu sell yi dëppoo nañ ci ne inna li wér mooy li gën a màgg ci mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi mooy istimaalu di jëfandikoo sunnatihi sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam min jumlatil imaam min jumlati ci mboolem al imaam yi xaal yi melo yi jamono yi maanaam lu mën a xew rek comme li ñu wax léegi lan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lañ ci seet maanaam ci la ñuy gisee ni kii de bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que muy bi ci gën a màgg euh, bu ñu jëlee exemple waa ji ñu doon wax léegi ba tey ak ndawam soosu mu bëgg su fekkente ne du def jamais lu koy bégloo ndaw si léegi mu commencé comme day jàpp ne waa ji da koy fooxal kese bëgg ko maanaam day soxla moom lu ñuy tuddee ay preuve d'amour maanaam ay mandarga yuy wane ni moom mii kat bëgg na ko waaye bu fekkente ne ci ay wax rek la yom na waaye wax rek wo oh, oh, wax rek waay waa ji dafa bari wax sama ah après da gis léegi mu commencé voilà dootul kiiwati waajo maanaam da koy da koy da koy da koy da koy bàyyi ci ginnaaw daa dem seeti ji keneen preuve yooyu nag ay jëf la mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam dalay jaral lu ne sunnaam danga nga ciy tegu mbir mi lu metti metti nga xam ne lii la yenent bi sallallahu alayhi bëgg parce que loolu mooy wane ni yow jeex nga ci moom xam nga fanaaw bi ñuy wax jeex fanaaw lenn la maanaam dañ koy wax ci yàlla mais bu ci yàlla dëgg dëgg dëgg mooy bu ci yeneen saa saa maam nit ki fanaa u ci yàlla dëgg mooy ki dem ba jeex takk ak extinction mooy il faut que mu dem ba jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam te loolu ni muy amee mooy nit ki lan def mooy day jël yenente bi sallallahu alayhi wasallam teg ko def ko royukaayam loolu mooy lan mooy mboolem lu muy def day jàkkaarloog yenente bi sallallahu alayhi wasallam jëmmam maanaam day représenté wu jëmm yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yenente bi day sallallahu alayhi lii nii la ko doon defee dañuy joxe exemple jàpp par exemple ah yenente bi sallallahu alayhi bu daan jàpp nii la daan jàppoo da daan njëkk da daan loxo yi ba ci tëkk jara yi ñetti yoon nii la ko daan defee maanaam loolu moom moo tax lii daa am préalable maanaam mooy lan mooy nga jàng nan la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di doxale maanaam loolu mooy préalable nga sàkk nga sàkku xam-xam xam-xam yitteel la ci ngay mën tege sa tànk ci sunna ci lépp sinon da nga def loo xamante ne danga jàpp ne lii sunna la ndekete loolu du sunna bala ñoo yeggale foofu am na benn wax rek bu ñu bëgg a wax foofu mbooleem boroom xam-xam yi nga bokkal jamono mboolem sëriñ yi nga bokkal jamono mbooleem walliyu yi nga bokkal jamono suñu dëppoo woon ci wuute ak yenent bi sallallahu alayhi ci benn jëf yow bañal abadan bul moom boo ko nee def ko yow yaa nekk ci dëgg ñoom ñoo nekk ci ay caaxaan yow yaa nekk ci dëgg ñoom ñoo nekk ci ay caaxaan mboolem sëriñ yi nga bokkal jamono mboolem waliyu yi nga bokkal jamono bu ñu dëppoo woon mooy yenente bi sallallahu alayhi sunna benn sunna jëfewuñ ko yow nga yegg si fañ ko war a jëfee jëfe ko yow yaa nekk ci dëgg ñoom ñoo nekk ci caaxaan ci jamono jooju de yàlla yëkkati la ci seen kaw parce que yow yaa mel ni yeneen ci di mel sallallahu alayhi moom miy gën di mbindeef te yoonu yàlla nag lii tamit maa ngi fàttaliku ne waxoon nañ ko fa dafa am lu ñu tuddee ay lakkin gis nga ni élève di di jàngee di traîner ay lacune di traîner ay lacune di traîner ay lacune ba yegg classe d'examen du ko mën a jàll abadan noonu la nit yàlla di avancer di yëg ci ay makaama di traîner ay lacune di yëg ci maqaama parce que dafa am rek niveau buñ ko boo xamante ne moom la ñuy exiger pour nga yëg ci beneen maqaama bi ci tegu muy traîner nag ay lacunes di traîner ay lacunes ba yegg fenn fi ñu naa fii nag wax dëgg yàlla bu ñuy tànn nag pour nit ku yëg ca kaw moom il faut que ñu tànn koo xamante ne amul lacune yi dafa am niveau boo xam ne sélection bi dafa dur mais niveau boobu niveau bu kawe bi la foofu moom sélection bi dafa dafa dafa dafa rude dafa dur balaa balaa ngay ngay ngay dépassé nu moo tax loolu moom moo tax léegi léeg nit ki nit gis benn nitu yàlla mu am yenn euh, doxalin yi wala yenn lakkin yu mu am ci yoonu yàlla moo xam ay xam-xam yu mu xamul la wala ay jëf yu mu dul jëfe la ay sunna yu mu dul pratiquer la mu jàpp ne comme kii nitu yàlla la naa maanaam naa garaawul quoi garaawul nitu yàlla la naa topp lu muy def déedéet te beneen affaire am na mooy nitu yàlla bi moom yàlla rek a ko ñor nitu yàlla bi yàlla rek rek rek rek rek ko ñor lacune bu mu mën a traîner da koy jàppee natt bu mu am daf koy jàppee comme faiblesse bu mu am moom parce que nit la matu yow soo ko toppee ci loolu moom bu heure dem jotee ci yàlla rek lay dem fii la lay bàyyi parce que yow important woo période boobu moom moo important yoonu yàlla tamit loolu la lenn moom moo am solo ci yoonu yàlla mooy yow yaa important yoonu yàlla ku la ci jàppale na la jàppale ci kaw ne yow yaa am yow yaay ci important maanaam yow yaay sujet bi tourne yow yow yaay thème bi thème thème bi maanaam gis nga thème bi lii ni mu nekkee thème bi tey ci yoonu yàlla nag yow yaay thème bi yow yow yaay thème yow yaay sujet bi yow la yow yow yow yow lépp tourne autour de toi ku lay jàppale na la jàppale ci kaw ne yow lépp ci sa ci yow lay wërwërloo yow yaa important moom important wul voilà comme que nag yow yaa important da nga war a jaar ci yoonu yàlla il faut que nga nangoo def li ñëpp di def képp ku jaar ci yoonu yàlla di def nga nangu ko def maanaam mooy lan mooy wut ndam wut ndam bañ a nekk rek ci exemple bi ñu joxe woon tribune yi di tàcc ak a ku supporté beneen équipe nga dóor ko police gi ci am yoon ñu lay tëj kaso parce dafa am ñoo gaañ bu heure ñëw seetaan si jote yow yaay paas ñi ñi ñi ñi ñi ñi bokk ci jeu bi ñoom ñoom duñ paas ñoom dañuy ñëw gratuitement ci biir terrain bi borom bi subhanahu dalaa wàcce loo dalaa wàcce ci terrain bi pour nga bokk ci ñii compétir warul boolewu la pour ñuy toog nekk ci tribune bi di tàccu ah boo bëggee jaar ci yoonu yàlla yow yaa important nekkoo fi pour tàccu kenn nekkoo fi pour supporter kenn da fi nekk parce que da nga war a am trophée comme ñépp ni nga war a am trophée ku am trophée wàccal ci terrain bi nga wut sa trophée yow tamit te bañ a nekk ci kaw di tàccuwaate rek ak di supporté waate ak di xuloo rek ku nekk nga jàpp ne kii moo gën diw kii moo raw kii du moroomu gaañ Cheikh na Cheikh Sall amul morom sëñ Touba fi gën mam Maodo raw na gaañi bàyyi ñaa bàyyi ñas amul maas man nangul naa la loolu yëpp mais daatu saa yow lan nga ci ok d'accord lii yëpp dëgg la mais yow nag dans tout ça yow lan nga ci parce que yow yaay sujet bi ah ñoom duñu sujet bi de ñoom duñu sujet bi yow yaay sujet bi ñoom seen jamono wala bokk bu dee ñii dund nii ba léegi ñoom seen sujet bopp lañ ci yoon bi la yoonu yàlla nag autoroute la à voix infinie à voix ñëpp mën nañ dem ñëpp mën nañ yegg te kenn du accident ak sa morom parce que voie yi dafa illimité ku ne mën naa teg otoom dem ba pare yegg fa war a dem mais nag l'essentiel te loolu mooy li important mooy nga teg sa oto dawal dem loolu mooy li important mais di supporter rek di dóorante comme ni ulu euh, euh, euh, xaw ma ulu gon gan la ñu wax xaw ma gaa yooyu noonu mooy anglais ak si di dóorante di rayante di def mais te amuñu ci dara luñ ci gañe mel ni ñooñu rek maanaam du yëfu nit ku am xel quoi maanaam xel yàlla daf ñoo wàcce may ñu xel ba pare gis nga li ñi ma tudd léegi nii sëriñ su mag su baax soosu radiyallahu anhu li ñu am li ñu mel loolu la yàlla bëgg yow nga mel ko demal bul xaar kenn ku nar a taxaw sa diggante ak loolu fil ko nga continuer sa yoon important wul moom important wul parce que justement moom sëriñ bu bu ku sell la ku baax la moom li mu lay jàppalee rek mooy yow nan ngay demee ba yegg moom fi mu yegg wala nga dem de ci ci loo xamante ne amul limite moom loolu la lay jàppale te yoon bi teg na ko ne la nii la wan na la mais demal mais dof weesuwul comme ni ko tubaab bi waxee ñu lay wan weer wi di la ko joxoñ yow ngay xool baaraam bii joxoñ weer wi kese te yow weer wi nga waroon a xool maanaam baaraam bi am na solo mais baaraam bi maanaam du du du li ëpp solo dëgg la toppal baaraam bi mais nga xool fa muy joxoñ léegi bu dellu see ci liñ doon wax yonent bi sallallahu alayhi boo ko jëlee nga teg ko ci sa kanam te nag moom mooy royukaay bi nag mooy royukaay bu mag bi da koy jël teg ko ci sa kanam par exemple tey soo jàpp nga xam nan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jàppoo nga def ko waaw gis ne ah mi ngi def lii mi ngi def def na ni def na ni def na ni nga roy ko ci loolu luy julli noonu léeg-léeg nag boroom xam-xam yi wuute ci nan lañ defe woon lii nan la daan defee nii nan la daan defee nii loolu amul solo boo ci def baax yow defal rek ñàkk a def moo bon mais nga nga def nga nekk ci te lii nag ci mboole mbir yi la nga xool lan la yeneen tib saa saam daan doxale fu ne nga doxale noonu loolu de soo ko defee benn mbir boo def bu nekk nga nekk ci sax ci sa bos yow maanaam tey bu ma ne sama bët bii de yéen ci saa sam da doon bañ day bañ ma xool ci nangam ak nangam ak nangam ak nangam yooyu nag xool ko neex na ma waaye man yonent bi saa sam tere na ma ko maanaam sama bët man sama bët annulé naa ko maanaam sama bët existé ko dama koy remplacer par fan la yonent bi bëgg ma di ko xool may xoolee foofu sallallahu alayhi bu boobaa bëtu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy imprimé wu ci sama place su bët yi sama loxo noonu sama tànk noonu. sama bopp noonu sama xel noonu sama xalaat yi noonu sama lépp noonu boobaa léegi léegi tey ma jeex ci moom mooy ma am fanaaw kon nag loolooy mbir mi walay sa naf on walay sa naf on

مصطفى وليس نفع على حب بلا عمل وتابع عن سنة المختار تعتني على نبيه mu ne walay sa nafoon amul benn njariñ ala xubbin ci mbëggeel goo xam ne bilaa amalin àndut ak jëf parce que soo bëggee dara d'ailleurs bë mbëggeel loolu sax dafa bokk ci définition mbëggeel ci boppam parce que lépp loo bëgg dafa bokk ci lii maanaam maanaam ci mulazim maanaam mooy loo xam ne daa takkoo ak mbëggeel mooy day ànd ak jëf mooy da ngay def lépp loo xamante ne day tax nga mën a jot ci li nga bëgg maanaam bu ñu ko jëlee tam ci exemple ndaw si ñu doon wax waa ji tey su bëggee ndaw si lépp loo xamante ne xam na ni bu ko defee dana jot ci ndaw si rek dana ko def maanaam euh, daf may fàttali suñu benn mbokk suñu benn waay bu ñu maa ngi koy fàttali ci fan yee rek am suñu ko doon fàttali euh, mu ne man de wax dëgg yàlla jamono jii moom. yitte woo naa am soxla tey de buñ ma waxoon ne ma soo xëyee daw cinquante kilomètres tous les jours ba mu mat deux mois te bu deux mois yu matee nga am ma am soxla danaa ko def maanaam mooy vraiment loolu mooy loolu mooy bëgg dëgg-dëgg maanaam nga xam ne da da naan lii moom jaral na ma effort bu ne ñaareelu bi ci des li nga xam ne daa takkoo ak mbëggeel mooy mbooleem lii tax nga ñàkk la nga bëgg da dangay dangay teg barrière yépp pour doo ko ñàkk ñetteel bi ci des nag mooy daa iman dangay ragal maanaam dangay nekk di ragal yàlla yàlla bu ma ko ñàkk yàlla bu ma ko ñàkk maanaam dangay nekk dans la trouille voilà yii yii de moom boo ko defee yii boo moytuwul dinaa ko ñàkk yii lii de moom bu mu ko yëg moom yii parce que boo moytu danaa ko ñàkk maanaam tout temps yaa ngi ci loo xamante ne dana tax ba doo ko ñàkk maanaam da ngay dégg lool la maanaam bëgg loolu la mais bëgg nga yàlla bëgg nga yent bi sallallahu alayhi wasallam te jaralu la dara moo tax mu ne la wa taabi an kon nag toppal sunnatal muxtaari sunnas ka yàlla tànn sallallahu alayhi wasallam bu ko defee tax tànn mi nga màng bu ko defee nga am lu woomal justement topp googu mooy nga topp gis nga baatu taabi an ba tey la jëfandikoo maanaam mooy nga topp ba pare nuun gi daf ko utilise maanaam muy maanaam mu nekk boo xam ne mu nuunu tawkit la day dëgëral taabi an toppal laa wax maanaam bul amuloo fois da ngay war a topp ba noppi xam nga san sànq définition mbëggeel maanaam façon mbëggeel yi yàlla borom bi subhaanahu def ci àdduna bi boole woon nañ ci benn xeetu mbëggeel mooy ki bëgg star yi ki bëgg star yi nga xam ne day bëgg identifié wu ci ñoom léeg-léeg nga gis benn waay boo xamante ne moom boo ko siinee rek jarul ñu lay présenter ne la kii fan su ñoom diw la du ko jar parce que ni muy doxee benn la ni muy soloo benn la bu dee sax ku am ci lu muy yëngatu maanaam comme bal football handball basket da gis maillot boobu lay sol ak numéro ba mu àndal nga boole ci gis ko maanaam ni muy baramee bopp yi bopp bi muy baramee noonu moom it boppam walla léeg-léeg ni muy yëngalee loxo yi bu dee ab poos yi la maanaam nga gis waa ji noonu lay doxee di yëngalee noonu bopp bi di yëngalee noonu loxo yi ak yu mel noonu loolu mooy ne kii dakaa bëgg day identifié ci moom léeg-léeg ñu dem ba jàpp ne benn lañ si ko ay suus yi da dañuy dem ba léeg-léeg ñenn ñi dañ leen di jaawale nga gis moom it muy bit lool ci jaawale gi ñu koy jaawale ak star boobu maanaam mu def ko am ndam mu rëy léegi yow nga ne bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi munuñu mënuñu la identifier benn yoon ne serait-ce que ci sa apparence ci moom ne serait-ce ci apparence xam nga li feeñ kese mënuñu la mënuñu la ci moom ne serait-ce que ci li feeñ waxuma la li nëbbu. war nañoo xoolaat suñu bopp te ce que dëgg-dëgg ñun bëgg nañ yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam est-ce que ñun li ñuy wax dëgg la parce que ne serait-ce suñu apparence bu fekkente ne du ñu renvoyer gis ñu ñoo am na sax maanaam dañuy sax bëgg de manière exprès feeñee noo xamante ne yàlla bu kenn xam ne ay jullit jullit lañu yàlla bu ñu xam ne jullit laa waaw yàlla buñ ko découvrir ab jullit laa yàlla buñ ko xam yàlla nañ yàlla sàmm maanaam kon identifié wu noonu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam topp sunnaam maanaam ni muy doxale caractéristique am yi fonctionnement wam doxalinam waxinam jëfinam yëpp nga nga nga copier ko loolu moo lay jox bénéfice bu mag bi الشوقي وكثرة الشوق في shawki maanaam wax na manifestation bu njëkk bi xam nga thème bi dafa am importance su bëgg yonent a sallallahu alayhi wasallam maanaam importance bi mooy dafa war ak solo yi ci wax yëpp waaye dafa am beneen bu ñu dafa am ay forme de manifestation forme de manifestation bu njëkk bi moom mooy lan mooy di ko topp mooy di roy sunnaam mais am na yeneen forme de manifestation quand même bee da caa gën a rëy rek azamaha da caa gën a rëy rek mooy wakasaatu sawqi bëri looy namm sawq benn xeet la ci xeetu mbëggeel mooy ak nammeel mooy jeng gi xollu nit ki di jeng di dabi di di fekk ji daa iman ci mu bëgg mooy di ko nam manque boobu ngay am fii luqyaa ci di dajeeg li sayyidina ñeel suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam loolu de minal alaamaati ci màndarga la bokk maanaam mooy borom subhaanahu may la maanaam ngay toog di xalaat lu bëri parce que koo bëgg bëgg gu wéree te néew fi danga koy janeer da nga koy bëgg di ko xalaat di bëgg di dajeek moom voilà parce que da nga kaa bëgg moo tax ngay toom di xalaat o oh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay way bu ma yàlla ma ngeen ma dajeeg moom maanaam bu dee àllaaxira wala boog fii ci àdduna yàlla may la nga dajeeg moom moo xam ci gént la wala boo xam ci jéebéer la ci yeewu la jàkkaarloo ak moom yàlla bu la mayee parce que yenente bi sallallahu en fait gis ko moo xam ci gént la moo xam ci yeewu la nii moo xam sax sa xol teewlu ko jàkkaarloo moom loolu daa iman dafa am mbay yu ci juddoo maanaam ay mbubbu leer yu mu sol ay parures spirituelles yu mu sol yoo xamante ne dala koy simil ràng la ko voilà bu fekkente ne attan nga ko jamono jooju nga sol soo ko attanul mu dencal la ko ba keroog nga koy attan te yeneen ci saa sam su ko simmee jox la ko yow tamit soo demee ba gis koo xamante ne moom dalaa xool bëtu mbëggeel googu yow da nga koy simmil yére boobu la yeneen ci saa sam sololal nga solal ko ko moom moom yeneen ci saa sam ci mbaaxam mu solol lu bu ko ëpp sa maam di bëgg di tase ak moom di tase ak moom te borom subhaanahu su la mayee euh, bëgg gi nga koy bëgg dinañ ñëw insha allah ci li koy mayee mais mi rek ngay jàkkaarloog yenente bi sallallahu yàlla may la ko ay étape la gis yenente bi sallallahu du yëpp ñoo nuroo am na ñoo xamante ne ci gént lañ koy gis xattaa ci gis ci gént gi sax du benn am na ñoo xam ne dañ koy gis-gis boo xam ne du leer ñenn ñi daal ko gis mu leer naññ ne mu ngi sallallahu alayhi wasallam ñenn ñi gis ko ba noppi duñu wax ak moom duñu wax du wax ñenn ñi gis ko wax moom wala boog moom mu wax ak ñoom waaye ñoom duñ mën a wax ak moom ñenn ñi gis ko ñuy mën di jokkalante kàddu mu koy laaj mu koy tontu ñenn ñi mën koo gis sax ci jéedéer ci yeewu. jàkkaarloo ak moom ñeneen ñi mën koo gis ci jàkkaarloo ak moom waaye ñu yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen di jox ay instruction mooy wax wala mu xamal leen mu jeex ñenn ñi ñu gis ko mu wax ñu wax ñu di ko laaj muy tontu luñ bëgg xam ñu laaj ko yooyu yëpp ay niveau la maanaam loolu nag am solo gi mu am solo te mu nekk li nga xamante ne moom mooy xemmemteefu nitu yàlla yu mag yi maanaam nitu yàlla yu kawee yi loolu rek leen bëgg dem ba nga xam ne dañuy mën di waxtaan ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam di ànd ak moom comme ni saxaaba yi doon ànd ak moom radiyallahu anhu ñu di ko laaj muy tontu lu ñu bëgg a xam ci seen ci lu leen lënt moom lañ koy laaj duñ ko laaj keneen parce que am nañu cosaan bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam boo ko amee amul soxlawuloo keneen beneen barrière loolu màgg gi mu màgg Cheikh Seydi Hadji Malick Sy xam gi mu xam loolu mu ne habli may ma zalaka loola zal umam yi yow mi nga xamante ne yow yaay borom jamono yi ndax jamono ju nekk mën nga ko def kon may ma ko wa kasru zikri salaatin لكن ثم نصرة دينه تخلوا يا bëggee dara dangay bëri lu muy sax ci sa làmmiñ da ngay seetlu masalan ñi nga xamante ne danoo bëgg euh, euh, masalan football da ngay gis fu ñu toog dañ koy waxtaanee maanaam gis nga feneen fu ñu fu toog sax ñuy waxtaanee leneen dañuy commencer dépayser wu ñi bëgg basket noonu melo melomaan yi noonu maanaam fu ñu toog te waxtaanee wuñ fa musique rek. da gis ne lañuy ñuy waxtaanee dese naa sax xorom quoi ñi bëgg yenent bi sallallahu tamit noonu la ñoom fu ñu toog dañuy bëgg di waxtaanee yenent bi sallallahu alayhi da ngay gis sax balaa ñoo bëgg rek ñuy waxtaanee loola maanaam gis nga bëgg même dangay gis nit sax léeg-léeg bu bëggee dara ni ba bëgg ko bu ñu jëloon exemple tey ki nga xam ne dafa bëgg ndaw si maanaam di ko labat nekk ci phase finale yi nga xamante ne concrétiser rek ka des en saway waaw <laughs> gis nga sujet principal bi ñuy bëgg di ko waxtaanee saa su ne mooy lu jëm ci ndaw si maanaam bu ñuy wax sax di jëm ci moom nii dangay gis looloo koy bégloo fi mu toll boo ko laajee sax wala ah maanaam boo koy wax sax nii te laajoo te laajoo ko ndaw si sax fi mu toll day jàpp ne da nga koo contre maanaam ab noonam nga am day bëgg tout le temps ngeen di waxtaanee ci loolu boo leen waxtaanee ba jàll ci leneen nga jàpp ne waxtaan gi ñuy waxtaan ci ndaw si nag léegi doy na nañ waxtaan ci leneen nga daal tàmbale ubbi beneen sujet da ngay gis léegi boo loo wax rek mu daal di wëlbatiwaat ci affaire bi ci ndaw si wëlbatiwaat waxtaan bi ci ndaw si def récupération politique bi waaw booy wax sax ba ne walla xam nga fu toll bisab bi neex na mu ne sama ndaw sa day na ci boo xam ne nangam nangam rek daal di tourner waat ndaw si nag dafa baax quoi rek daal di commencé waxtaan ak ci ndaw si maanaam bëgg gu bëgg gu gu sax noonu lay mel moo ko am problème ñoo yem maanaam ku am problème ba problème yi submergé ko maanaam fu mu toog day bëgg ñuy waxtaanee problème bi maanaam loo waxtaanee leneen lu bokkut ak problème boobu rek moom jàpp na ne fi mu toll yow problème bi yitteelu la. maanaam day bëgg ci ci show tàng-tàng bi noonu ngeen nekk ci loolu rek boo bëggee yeneen ci sallallahu alayhi wasallam tamit maanaam sa balaa ngay dig rek ñuy wax di tudd yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ko waxtaanee di waxtaanee ay mbiram salaatin ak di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ndax mooy jëf ji nga xamante ne borom subhaanahu wa taala daf kaa waral ci ñun waaye ba mu koy laataa waral ci ñun moom ci boppam da caa jiitu loolu mooy sël jëf bi nga xam ne yàlla benn jëf rek la def jiitu ci laataa mu ñu koy digal te mooy julli ci yenente bi tedd ci jëf yi di bi gën a màgg ci jëf yi nit ki su fekkente ne dafa bëgg digganteem ak boroomam subhaanahu wa ta'ala jokku mooy euh, connexion di ci am nay julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam parce que as-salaat baat bi ci jëmmi boppam loolu lay tekki mooy connexion maanaam jokk lien voilà maanaam buy julli ci yeneen bi sallallahu alayhi rawatina moo tax Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mu ngi digle ne su fekkente ne da ngaa war a maanaam dama lal danga ma laaj conseil danga ma laaj conseil te yàlla rek tax man dinaa la conseiller te yàlla rek tax mooy temps boo am rek na ko labal ci di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci salaatu fatih li maabo te bépp temps boo am nga jàpp ne fi mu toll nag féex naa lan laa war a def nga jàpp ci salaatu faatiha salaatu faatiha salaatu faatiha soo demee ba jàpp ne fi mu toll bon léegi baax na naa jàpp ci leneen naa jëlaat beneen temps bu ma labal ci leneen loolu salaatu faatiha nga ni boo léegi dem naa dema dema dem ba dem ba jeex léegi encore salaatu faatiha parce que ci ngay jokkoo ci yonent bi sallallahu alayhi mais nan la ñuy bëree lu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi parce que bëri bi tëkkalewul bëri lu muy sax ci sa làmmiñ parce que su fekkente ne da ngay julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa in turida nayla al-wusul li xaaliqi alayka salaatun ah ala haadi alayka salaat ah, wa in turida nayla al-wusul li xaaliqi alayka ala al-haadi salaatu tusiibu walakinna jadwa zikr in lam yakun bihi xudurun qalilun wal xuduru garibu loolu séragement si radiyallahu anhu wax ci zajrul qulub su fekkente ne da bëgg a yegg ci sa borom subhaanahu wa bi ma bind maa ngi lay dénk ngay julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daa iman loolu boo ko defee da nga dab da dëgg dëgg mbir mi liñ naan le graal le graal moom ngay jot li nga xam ne dañ koo teg ne kenn rek koy gañe te ku ko gañe yaa moom lépp boo ko bëggee jot saxal ci di julli ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam mu ne na waaye nag jadwa zikri may yey tukkee ci sikkar illam takun bihi su ca àndul xudurun ak teewlu xalilun may yëre néew boo bëggee may ya bëri da ngay teewlu wal xuduur waaye teewlu xaribun ak tumuranke mooy lu tëgaay de mooy lu ñu të maanaam mooy allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa khatimi lima sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa khatimi lima sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim loolu mooy làmmiñ bi xol bi naan euh, keroog bi ma wàccee ci buntu kër gi ki ma taseel day kooku daf may nuru xaritu diw ba nangam nangam wala keroog day ba ma demee ca marché ba gis naa ko benn matériel boo xamante ne ndaw sa koy jaay day ñaa moom ak bi intéressé nañ ma maanaam ah? maanaam yaa ngi yow làmmiñ baa ngi sikar mais xol bi mi ngi feneen yàlla nag xoolul boobu moo tax sayyidat Damra radiyallahu anha ne bëri sikar bëri julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam surtout bëri salaat faatihi lan lay concrétiser woo mooy su fekkente ne damay julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi koy teewlu maanaam di teewlu jëmmam sama kanam di teewlu ne leer gi may tudd moom moomu koy tëbb maanaam moo ma branché ba tax ma mën a julli ci moom sallallahu alayhi wasallam que maa koy teewlu di teewlu maanaa bi te gis ne en fait julli gi moom ci boppam moo koy def ci boppam loolu su ma ko amee bu ma ko amee benn yoon ci bis bi bëri naa lu may julli ci bi sallallahu alayhi wasallam su dee nag am naa ko def naa ay millions ci bis bi te teewluwuma benn yoon lii bëreeguma lu may julli ci bi يا ربنا بالصلاة الفاتح حين من الآفات والخبائه وبصلاة الفاتح ko caaxaane kuy wut yàlla boo ko sawarul sak am ko wóorul sak ko wóorul te bul toqi bul yokk kuy wut yàlla boo sawarul sak am ko wóorul te doo ray <laughs> waaw moo tax euh, julli boobu ngay bëri looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam na ñun suñu yoon mooy bëri ñuy julli bi rek sallallahu alayhi maanaam moo tax moom xamoon na ci ay sëriñ yu mu doon lim ñoo xamante ne ñenn ñi cinquante mille la ñuy def par jour di julli bi mais n'importe quel salaatu day def rôle boobu salaat baat yi da caa gën rek mais n'importe quel salaatu ala nabi da koy def allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa doy na loo def leneen baax na saar faatiha daa gën léegi cinq mu ne ke kii moom cinquante mille la ciy def deful at ki ci des trente mille deful sax ñaari at ñuy commencé di jàkkaarloog yenente bi sallallahu alayhi wa di ko laaj mu leen di tontu te loolu justement moom la ñu tuddee al maqaamul muhammad yi maanaam mooy maqaama bi nga xamante ne ku ca yegg yow àgg nga ci sobité bi parce que nit mënul am lu ëpp loolu loolu loolu du lu du lu yomb de d'ailleurs début bi boo koy def bari bi nga di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo koy def début bi ngay nga koy teewlu jëmm ji début bi day difficile début bi day difficile pour nga koy teewlu tout le temps mais mais persévérer voilà amal constance nga persévérer nga teewlu ko soo koy def da ngay jékki-jékki commencer ko miin tàmm ko nga jekki-jekki comme da nga bëri loo ko tudd bëri loo koy xalaat bëri loo jàkkaarloo moom dangay ngay jekki-jekki di ko gis ci gént souvent foofu lay tàmbalee ngay persévérer di continuer mu commencé dessiner wu ci sa xol imprimer wu ci ba nga xamante ne jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam saa yoo teewloo sa xol jàkkaarloo moom maanaam gis ko ci sa biir nga continuer noonu di teewlu di teewlu di teewlu da ngay jekki-jekki jëmm ji mel ni jeneer maanaam day mel ni dafa dessiner wu ci sa fi nga nekk parce que justement yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam leeram moo ne fépp maanaam jëmmum fépp la fépp lay dessiné wu tey boo amoon imaginer nga am benn seetu boo xamante ne maanaam wala boog fi nga nekk yëpp nekk seetu adduna bi yëpp nekk seetu benn maanaam jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wa di ci reflété wu noonu la mel ce qui veut dire ni yeneen bi sallallahu alayhi soo koy gis du nekk ne da nga koy gis muy jóge fële di ñëw wala muy def ne di déedéet nii lay ñëwee maanaam directement ngay jàkkaarloog moom da nga koy teewlu rek mu teew te loolu noonu soo ko demee bay da ngay mujj dem ba ànd ak moom mais loolu nag pour nga mën ko il faut nga persévérant il faut nga constant il faut que sa mbëggeel dëkk il faut que sa mbëggeel wér il faut ngay jéem teg sa tànk fi nga xamante ne moom mooy su sallallahu alayhi wa sallam su ma topp nag nusratu diinihi di dimbali diineem maanaam dimbali diineem nag mooy lan mooy ngay dimbali njàngale yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngay fexe ba muy jëm ci kaw loo ci mën defal bu dee yàlla dimbali na la xam-xam bi dee ko transmettre jàngale ko bul xaar kenn bul xaar dara su fekkente ne yàlla dimbali na la nga am alal joo ci mën a jàppe pour diine ji mën avancer mbir yi mën a dem ci kanam defal su fekkente ne yàlla jàppale na la yow nga mën a publicité publicité rek nga man mënoo leneen nekkal ci loolu maanaam lu la yàlla may rek dimbalee la ko rek defal loolu yow mais jàppaleel diine ji naka noonu fu ñu koy doyadale bul supporter ñiy doyadal diine ji toogal nga wax ne serait-ce benn baat ngay wax man ànduma ci lii ngeen di def lii ngeen di wax ci deru yeneen ci saa sam lii ngeen di wax ci ci ci ci diine yàlla ji ànduma ci maanaam waxal defal dara bul toog rek ñuy wax ci yeneen bi saa sam di wax lu ñaaw wala ñuy wax ci diine ji wala boog ñuy gaañ ñuy ñuy ñuy gaañ jullit ñi di leen deedal di leen toroxal yow nga toog rek naan ah mbir mi doy na waar de ah. rek déedéet defal li nga mën defal li nga mën kenn ku ci nekk am na dafa am benn affaire tey bu ndaw boo xamante ne tey gis nga buñ gisee médias yi ak politiciens yi bien sûr ñu am capacité donte du préoccupation français yi maanaam affaire u l'islam du préoccupation yi comme ni ñu ko waxee woon daaw heure bi gilet jaune yaa ngi nii seen wax yi bëri seen coow li bëri na mais déggoo leen ñu revendiquer affaire u l'islam mais tey bu fekkente ni politiciens yi wala médias yi bëgg nañ def diversion di wax rek ci kaw jullit ñi di dal ci seen kaw yi nga xamante ne ñoom ñooy yi gën a ndaw ci wàllu diine ji yoo xamante ne ay pratique religieuse la biis dafa xaraam joxante loxo góor ak jigéen mais dafa xaraam mais ne serait-ce nga taxaw ne hé gars yi affaire bii kat diine la de ñoom dañ nekkuñu lu dul di pratiquer diine dañuy pratiquer diine kese man nag defuma ko mais man lii maanaam au moins nga def maanaam neel ok man je respecte leur position quand même man damay jox loxo jigéen maanaam bu dee da koy def bien sûr moo tax nga wax ba am li te te sax waroo ko def mais damay wax maanaam au cas où da koy def maanaam man je respecte leur position parce que li ñu def quand même nag bu ñu wax ne du diine maanaam au moins yéeféer yi xam ne lii diine la bokk ci diine ji la bokk ki koy def ñu bañ koo jàppee comme waa joo xam ne daa radical mais ñu jàppee ko rek comme kuy pratiquer diineem tout simplement mais ku ñu invité ku ñu wax day rusa wax sax ne joxal loxol góor jigéen dafa xarab daf ko rusa wax kenn ku ci nekk fi ngay liggéeyee ñi ngay fréquenté rus nga leen a wax ne leen ah gars ay la yowén nag loolu nag l'islam la de maanaam du xeeb jigéen gi du doyadal ko du dara c'est parce que tout simplement dafa bokk ci àttey diini ji tout simplement maanaam daa bokk ci nekk jullit mooy ngay bañ di jox loxo jigéen ñi daf cee bokk maanaam ñu xam ne noonu la demee muuraay bii ñuy wax mais ci diine ji la bokk maanaam du lu ñu ay nit inventé interprété ko diine ji déedéet dafa bokk ci diine ji maanaam nga waxe ko noonu kese nga waxe ko noonu kese mu simple ñu xam ne lii la waaye doo wax dara ñuy dal ci kaw jullit ñi rek doo wax dara doo défendre abadan nga ne bëgg nga yenante bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nañu yàlla sàmm taxalluqu ak di jikkoo maa la nga xam ne jaa xat dëgg dëgg jaa dikke na ko min siyam yi ci ay jikko yu rafet yeneen ci saa dafa am ay jikko yu rafet yu bëri wàcce boppam suufeel boppam ah nekk woyof kuy dimbali waate ainsi de suite nga jikko yooyu jikko ak yeneen yi nga xamante ne yépp ay jikkoom lañu euh, tanzimuhu